wa rajulun kaana fi sirriyatin fa laqiya alcaduwu fa hazamuuhu aw fa huzimuu fa aqbala bi sadrihi xatta yuqtala aw yuftaxa la ki ci topp mooy ki nga xam ne dafa nekk ci ab xare ci diggante jullit ñeeg ñi dul ay jullit waaye ñu jekk jullit ña gañee leen gañaay lu mett ñépp daw moom mu taxaw jàmmarloog noon ya ban rey ko wala ba mu am ndam ci ñoom ñett ñooñu nee na mooy ñett ñi nga xam ne yàlla bëgg na leen lool mu ne ñett ñi nga xam ne yàlla bañ na leen nag ki ci njëkk nee na màggat muy njaaloo ak ku ñàkk rëy ak ki am alal ba noppi mën tooñ ndax alal jooje ba tey jëli nañ ci abu daawud ak tirmisi yi nett li nañ ne yonente bi nee na ida xaddasa rajulu bil xadiisi summa altafata fa hiya amaana nee na nit bu dee waxak yow di geestu ba xam am na ku leen di dégg xamal ne lam la wax kóolute la goo xam ne sañoo ko siiwal ci lu dul ndigalam an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam qaal man nafasa kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama wa man satara musliman satarahu llahu fi dunya wal axira wa man yassara ala muassirin yassara allahu alayhi fi dunya wal axira wallahu fi awni alabdi ma kaana alabdu fi awni aqiih wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wa majtamaha qawmun fi baytin min buyuti illahi yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuuna baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بدأ به عمله لم يسرع به نصبه رواه مسلم Abu Hurayra nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku teggil ab jullit njàqare ci njàqare yi àdduna yàlla dindil la njàqare ci njàqare yi àllaaxira ku suturaal ab jullit yàlla suturaal la àdduna ak ku yombalal ku ñàkk ku nekk ci jafe-jafe yàlla yombalal la say mbir ci àdduna ak ba tey nee na yàlla day dimbale ab jaamam li feek jaam bi mu ngi dimbale mbokkum jullitam ku jaar ci aw yoon ngir di sàkku xam-xam yàlla dana ko yombal dana ko wan ca yoon woowee yoon wu ko wommat jëme ko àjjana nee na ay nit saa yu ndajee ci ab néeg ci néegi yàlla yi di jàngalante alxuraan ak la ca aju yàlla day wàcc ci ñoom ak dal ak yërmandeem malaayika yi peeg leen yàlla bind leen ca kurél ba nekk fa moom mu daaneele ko koo xam ne jëfam ju ñaaw da ko tardeel aw askanam mënu koo àggale an abi hurayrata radiallahu anhu an innabii sallallahu alayhi wa sallama qaal raxima anfu rajulin ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة yonent bi nee na ki tuskare ki torox dëgg mooy ki nga xam ne dañ ma tudd mu dégg sama tur te julliwut ci man ki ci topp mooy ki nga xam ne weeru koor dafa ñëw ba jeex te jëlewu ci njëggalug yàlla ki ci topp mooy ñaari waay juram dañoo màggate ci kanamam te amewul àjjana ci liggéeyal leen an abdillahi radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallama qaal awla nnaasi bi yowma alqiyaama aksaruhum alayya salaatan yonente bi nee na ki gën a yay ci man bu yowma alqiyaamee mooy ki gën a bari ci yéen lu muy julli ci man عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bëccëgu àjjuma ak guddik àjjuma na ngeen ko bari lu ngeen di julli ci man ndax ku ko def bu yowmal qiyaamee maa lay ramu ci beneen riwaaya mu ne àjjuma bu ne seeni jëf dañ koy gaaral ci sama kanam te ka ma ca gënal mooy ka ca ëpp lum julli ci man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it nee na àjjuma ku ci jàng sooratul kahfi digganteem ba ba àjjuma ba di dellu siwaat ak leer lay doon ci moom ak njëggal maanaam day leeral diggante ñaari àjjuma yi wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati allahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit bu ne ameel na moroom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباخي الخديم في معجزات الراخي المخدوم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa'zim abdaka wa xadiima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'u wa la yadurruhu fi shay'in ma ila duqulihi aljannata allati wu'ida almuttaqun amin ya rabbal alamin wahab li kulli man taallaqa bihi kulla maxtatalo min manaafici dunya wal axirati amin ya rabbal alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa raghibni fi kulli ma yuqarribuni ilayka wa yassirhu lii wa adhinni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini anil iltifaati ilayhi wamhu bilaa ithbaatin abadan kullama lam yakun laayiqan mimma sadara minni waj'al sahifata a'mali munawwaratan bi tanwiri nuuri samawati wal ardi wa sabbit ala qaayidi wa aqwaali wa afaali wa axlaaqi wa ala kulliyati tawbata xaafiri zanbi wa qaabili tawbi alladi yubaddilu sayyi'aatin xasanaatin fil haali wal maali آمين يا رب العالمين اللهم يا ظاهر يا با الحديث عن لقيت ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أزبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق ci ab tukki mu seen jenn waaye joo xam ne mbooloo ma dañ ko yeew min ko xaw a lott ni sax ñu koy keral mu ne waaw kee moom lan moo ko jot ñu ne ko ah kee day dafa woor mu ne ah bokkul ci ak topp gu rafet de mooy woor ci ab tukki kon loolu ci xadiis bi dagaral ñàkk woor ci tukki la xan Hamzata ibnu amr alaslami radiallahu anhu qaal yaa rasul allahi ajid bi quwatan ala alsiyaami fi lsafar fa hal alaya junaax fa qaala rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallam hiya ruxsatun min allah faman axata biha fa xasan wa man axaba an yasuum fala junaaxa alayh rawahu albuxaari jëleen ci Hamza ibnu Amr al aslami mu ne dama wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko man dey am na kàttanug su may tukki sax mën na maa woor te du ma wàññi dara ndax su ma wooree ci ab tukki danaa ci am bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk woor ci ab tukki ak yolomal la ak jàpp ndalal gu la suñu borom defal koo xam ne nag jël nga jàpp ndal googu jëfandikoo ko kon def nga lu rafet waaye koo xam ne nag da nga bëgg a woor rek te bëgg a woor ah soo yeboo woor ndax baa du dara waaye loolu xéewal la gu la suñu borom jagleel kon da koo war a jël ndax gànt ga day mel ni ak weddi njekk an abi said alxudri wa jaabir ibnu abdullah radiallahu anhuma qaal qaala سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض رواه ci abi saïd alxudri yi ak jaabir ibnu abdullah leen yàlla doole ngërëm ñu ñaar ñépp ñu ne dañoo tukki woon ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir mbooloo mi am na ci ñoo xam ne dañoo woor am na ci ñoo xam ne wóoruñu waaye taxul kenn ci ñu woor di sikkal ci kenn ci ñu wóorul waaye tam amul ci kenn ci ñu wóorul koo xam ne doon na sikkal ci ñenn ci ñu woor te lépp sallallahu alayhi wa sallam tegu na ci bëtam an anas radiallahu anhu qaala kunna maa annabi sallallahu wa sallam fi safar fa minna as-saa'im wa minna al qaala fa nazalnaa manzilan fi yowmin xaar aktarana dillan saaxibu lkisaa wa mina man yattaqi shamsa bi yadih qaala fa saqata alsuwaam wa qaama almuftiruun fa darabu alabniya wa saqu alrikaab fa qaala rasulu ullahi sal allahu alayhi wa sallam dahaba almuftiruuna alyowma bil ajr rawaahu albuxaari wa muslim dinañ ci anas radiyallahu anhum wax ne dañoo nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ab tukki am ci ñun ñoo xam ne dañoo woor am ñoo xam ne wóoruñu waaye ci biir tukki bi ñu daje ak benn bés boo xam ne bés bu tàng lool nga xam ne ñi ci gën a xaw a am askar mooy ñi amoon ay koddaay yu mën a muuroo am ci ñoo xam ne sax dañuy jël seen loxo di ko wattandikoo naaju ba mujj gaa yi woroon commencé di daanu ñi wóorutoon nag xam ne am na askatan ñoom ñoo jóg defar ay xeeti yi lu muy tudde ay néeg wala lu muy tudde ay mbaar ba nit ñi mën caa dugg sallallahu alayhi wax ne ah tey day gaa yu wóoru yi jël nañ yool ba an aishata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man maata wa alayhi siyaam saama anhu waliyuhu rawaahu albuxaari wa muslim seyduna aïcha radiallahu anha nee na yonente salallahu alayhi wa sallam nee na ku faatu te fekk am na barub koor boo xam ne gàll woon na ci aw loosam kon kay kilifaam ca ñam fa bàyyi kookee na ko ko wooral xadis boobu buxaari yu ak muslim ko an zayd bnu xaalid aljihani radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi gayra annahu laa yunqisu min ajri saa'imi shay'a rawaahu ahmad wa ashaabu sunan jëleen ci sayd ibnu xaalid aljihani mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku jox ndogu aji woor yow ma ko jox ndogu am nga tuyaaba ju toll ni jam am ci ak kooram te du wàññi ci tuyaaba yi ak kooram moom mee wooroon an abdillahi ibnu amr anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal alsiyaamu walquranu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama yaquulu alsiyaamu أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد yeneen ci Abdullahi ibnu Amr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woor ak alquran ëllëg yowmal qiyaam dañuy ràmmu jaam bi ndax koor day taxaw ci kanam suñu borom ni ko yow sama boroom jëmm jii dey ba nekkee ci àddina maa ko tere woon lekk ak naan ak mbooleem ay xeeti bànneex ci bëccëg bi kon nag yàlla nga ma tin ci moom fii ci yowmal xiyaam alxuraan daal di jóg daan na yow sama borom jaam bii dey man maa ko tere woon nelaw guddi ngir di ma jàng ak di ma julli kon nag ma nag ma moom fii ci yowmal xiyaam suñu borom daal dina ñaari ñëpp na leen ci moom bu ko defee kooku amul texe an aishata radiallahu anha qaala kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida al ashru shadda mizarah wa axyaa laylah wa ayqada ahlah rawahu albuxaariyu wa muslim deneen ci saydatuna aïcha radiallahu anha mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama bu a egg ci fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci koor gi day gën a takk laxasaayam gën a feddali laxasaayam di dundal guddi yi nu raw nam ko doon dundale ca fan yi weesu du ci yem sax waaye day yee waa këram ci di leen sant ñuy jóg di gudd dundal guddi yooyu xadis boobu buxaari yi ak muslim nett nañ ko aishata radiallahu anha qaalat kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi lashri alawaaxir maa laa yajtahidu fi gayri rawahu muslim ba tey jëleen ci sayduna aisha radiallahu anha mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama fukki fan yi mujj ci koor gi ni mu ci daan farloo daawu ko farloo sax ci ñaar fukki fan yi nga xam ne mooy jiitu an aishata radiallahu anha qaalat kaana annabiyu sal allahu alayhi wa sallam yactakifu fi lashri alawaaqir min ramadan rawahu albuxaari saydatuna aisha radiallahu anha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan itikaaf ci weeru koor ci fukki fan yu mujj ya la ko daan def an ibni abbas radiallahu anhuma an annabia sallallahu alayhi wa sallam qaala fi leylati alqadr iltamisuuha fi alashri alawaaxir min ramadan rawahu albuxaariyu wa rawahu muslim an ibni omar radiallahu anhuma yonent yi ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax ci mbirum leelu xadar ba egg ci ku koy rëbb na nga ko rëbb ci fukki fan yi mujj ci weeru koor wi عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni rawaahu ahmad wa ashaabu sunan da leen ci sayduna aïcha radiallahu anha mu wax ne damaa wax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko ndax su ma xamoon gan guddi mooy guddik laylatul qadr lan nga may digal ma di ko wax ci guddi googu mu ne ma kon del wax allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yàlla daal danga bëgg lool maam yàlla ab baalekan nga bu bëgg ak baalaate kon yàlla nga ma baal wala ab jéggalekan nga bu bëgg ak jéggale yàlla nga ma jéggal an ibni omar radiallahu anhuma qaal فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواه البخاري ومسلم yonent ibnu omar radiallahu anhuma mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallama moo farataal azaka ci weeru koor wi ci mboolem nit ñi xam si ne ay jullit lañ nit ku nekk benn saa saa nag ñaari kilo mu gën jaa digg doomu benn saa ci tàndarma wala ab saa ci pepp mu shaayir ci képp koo xam ne góor nga wala ngay jigéen góor nga wala ngay ab jaam te fekk nga nekk ab jullit an abi ayub al ansaari radiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم yeneen ci abi qataadata radiallahu anhum wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na képp koo xam ne woor nga weeru ramadaan ba mu jeex nga tofal ca juróom benn fan ci weeru shawaal mbel nga ni woor jamono jépp wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh minutes ba ci heure auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaaru bu baax ci weeru tedd wi di ñaan bu baax suñu borom boole ñu nangul te lépp lu ñu ci jëf ci aw yu yàlla euh, nangul ñu ko jéggal ñu ci suñuy bàkkaar incha allah kon dañuy fas yéene àndaat ak yéen jukki ci lenn ci laaj yi nga xamee ne jotoon na fee te aju ci wàllu fiq incha allah bisimilah sëriñ bi kon kii day laaj ne euh, ku war a sangu farata wala ko xam daa amee woon janaaba euh, ci biir weeru koor yàlla def na jotuta sangu janaaba jooju ba jant fenk kooku moom lay laaj ne ndaxam lu àtteem ak luñ ci wax ci loolu sëriñ Tuubaa bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina wa mawlana muhammad وآله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين عونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم waaw mbokk moomu dane day laaj koo xamee ne dafa war a sangu janaaba sanguwul ba bismillah dane mbokk moomu day laaj koo xam ne dafa war a sangu janaa te sangu ba fajar fenk maanaam ba waxtu woor wi tàmbali te sangu wut ba xam kooku luy àtteem dane mbokk moom loolu lay laaj loolu dañu wax ne du yàq dara ci koor gi waaw du yàq dara ci koor gi xëyaale ba du yàq dara ci koor gi xanaa rek na gaaw a dem sangu ji ndax mën a taqalikoo toj moomu nekk ci moom mën a taqali kook sobe soosu nekk ci moom bu dee sobe da koo taq waaw waaye dal du yàq dara ci koor gi daal waaw waaw allahu alam xëyaale yàq dara ci koor allahu bismillah macha allah jërëjëf sëriñ bi ci tontu lu am solo loolu kii moom day laaj ne koo xam ne daa yeewu rek xadd moom jéematul lijjanti ba xam jumaa ji ñu naan jàpp jot wala jàpp jotut daa yeewu rek moom ubbi bool bi moom maanaam koo xam ne dafa yeewu rek daal di xëdd nga xam ne jéemuta xam ba xam waxtu xëdd yu wees na wala weesut lu may yeewu rek daal di xëdd kooku de loolu mu def bokkut ak li ñu war a def dafa waroon bu yeewoo bala boo xëdd mu seet ba xam ndax waxtu xëdd weesut wala déet bu fekkee def ko nag xanaa lu may jékki-jékki rek daal di xëdd dañu wax ne ginnaaw ba bu fekkee mujj na am lu ko wóor ci ne ba muy xëdd xëdd weesutoon kon bu boobaa kooram baax waaye su fekkee amaatu ci dara lu wóor rek kooram du mën a baax bis boobu faw na koy war a fay allahu taala kii moom day laaj ne euh, ndax lat ko lañu ci bëccëgu koor ndax dagan na wala daganul waaw bismillahi rahmaani mbokk moomu day laaj ba xam ndax jëfandikoo lat ko ko lañ ci bëccëgu koor ndax dagan na wala déet loolu dañoo wax ne am na ay wax yu ñu ci wax waaye nee ñu daal manees naa jàpp ne bu dee koo xamee ne nekkut ak soxnaam kooku dagan na mu jëfandikoo lat ko lañ ci bëccëgu koor waaye bu dee ku nekk ak soxnaam nag sib nañ ko ci moom ndax loolu mën naa waral ci ñoom ñu jonjonte wala yu demee noonu naa sabab seen koor gu yàqu loolu moo tax dañoo wax ne bu dee ku nekk soxnaam sib nañ ko nga xam ne sibug wattandiku la mën a jur la waaw sibug waaye bu fekkee koo xamee ne du ku nekk soxnaam wax nañ ne dagan na mu jëfandikoo lat ko lañ ci bëccëgu koor allahu taala alam jërëjëf sëriñ bi ci tontu yu am solo yooyu kii moom day laaj ne hmm. euh, moom dafa dégg ñu naan ku dog kooram te tey ko maanaam weeru koor ku ci dog te tey ko day kafaara léegi nag moom daa xamul luy kafaara kafaara daal la bëgg ko ko maanaam dafay laaj koo xamee ne dafa dog kooram te tey ko mu dégg ñu ne kafaara moo koy war waaw ku dog kooram te tey ko dañoo wax ne day war a kafaara kafaara nag bu fekkee day laaj lan mooy kafaara kafaara mooy daan yi nga xame ne moom la ko yoon di teg ndax jëf jooju mu def te waru ko woon a def loolu moo tudd kafaara léegi nag dafa am aw defiin ni mu koy defee am na ñetti yëf yoo xam ne dañ koy tànnaloo ci ci ñetti yooya bu ko ci soob rek mën na koo kafaara mën na koo def jàppe ko muy kafaaraam ñetti yooyu bi ci jiitu mooy mu leel juróom benn fukki miskin ku ci ne mu jox ko lu toll ci mudd loola mooy maana juróom benn fukki jullit ñoo xamee ne ñu ñàkk lañ juróom benn fukki jullit ñu ñàkk ku ci ne mu jox ko luy toll ci liibar mudd mënees na ko jàppe liibar ci li nga xamee ne noonu la ko Cheikh Abdourahman di waxee ci biir ay jàngaleem hafizahullah kon mënees naa jàpp ne loolu mooy benn ci kafaara yi mooy maanaam mu leen juróom benn fukki jullit ñu ñàkk ku ci ne mu jox ko luy toll ci mudd ci la waa foofa baaxoo dunde bu dee suñ barab yi rek xam nga ceeb lañ baaxoo dunde moo tax kon mu leel juróom benn fukki miskin miskin bu ci nekk miskin nag bu ñu ko waxee mooy ku ñàkk juróom benn fukki jullit yu ñàkk kenn ku ci nekk mu jox ko luy toll ci liibaru ceeb loolu mooy benn ci anami kafaara yi boobu nag wax nañ ne mooy anam gi ci gën a sopp mooy kafaara gi ñu gën a sopp ci fiqhu Maalik bi ci tege booy mu goreel ab jaam loola mooy jamono yi jaam di am wala mu goreel ab jaam wala boog mu woor ñaari weer yu toftaloo ñaari weer yoo xam ne du dog ci seen diggante benn yoon kon ñett anam yooyu ci la ñu tànnloo ki nga xamee ne dafa def loo xamee ne kafaara da caawar ñett yooyu bu ko ci sob rek mën na koo kafaara waaye boobu ñu jëkk a wax nag te mooy lele gi boobu mooy biñ gën a sopp allahu taala alam su ko uh-huh. waaw kon ñett yooyu kon bu kafaara la doon laaj loolu mooy kafaara noonu itam noonu lañ koy defe allahu taala alam macha allah jërëjëf sëriñ bi ci tontu yu leer yu am solo uh, kii moom de laaj ne ku weñ sarax ndiku maanaam euh, koo xam ne daa woor weñ daal di jaar ci biir paxe ay bakkanam ba jàll ba ca biir dégg nga loolu la muy laaj ba xam ndax koor gi dana dog wala du dog waaw ah, bismillah bismillah maanaam dane mbokk moom day laaj day laaj ne weñ da koo sarax ci bëccëgu koor weñ da koo sarax mooy maanaam weñ dafa dugg ci paxi ay bakkanam ba jàll ca biir loolu luy faral di gaar la muy laaj nag ba xam loolu day yàq kooram wala déet waaw loolu daa bokk ci yi nga xam ne jégale nañ ko loolu daa bokk ci yi nga xam ne jégale nañ bu fekkee weñ da koo sarax jékki-jékki rek dugg moo xam ci bakkanam la jaar moo xam ci giminam giminam la jaar ba wéy loolu du yàq dara ci kooram allahu taala alam jërëjëf ci leeral yooyu kii moom day laaj ne koo xam ne dafa am dafa amoon ay bori koor yàlla def jotu koo fay ba koor ga dellusi muy laaj nag euh, borikoor koor yooyu nan lay doxee ak moom bismillahi rahmaani rahim bismillaahi rahmaani rahiim waaw dane mbokk moomu day laaj koo xamee ne dafa amee woon bori koor ca koor gi lay wéy yàlla dogal fayu ko fayu ko ba koor dellusiwaat ba xam nu muy def ak bor yooyu loolu li muy njëkk a xam mooy loolu du jëfin wu dagan maanaam ki nga xam ne dafa am bori koor ci koor gi ginnaaw bu koor gi jàllee ba ba koor gi dellusi diggante boobu fu ko ci soob mën na ko cee faye waaye li dëgganut nag mooy mu yeexe ko yeexe ko ba koor gi dellu siwaat loolu bu ko defee te amul benn ngànt def na loo xam ne waree su ko woon a def ama xas na ko def ba noppi nag léegi la koy war ci borom yooye mooy la ko ca waroon rek te mooy fay ko da koy war a fay waaye am na leneen lu ci ci dolli mooy da koy fay te bu koy fay nag day da ciy boole day lelewaale te loolu mooy bépp bis bu muy fay day joxewaale luy toll ci mudd mudd ci la waa foofa di dunde bu dee suñ barab yi nag xam nga ceeb lañ baaxoo dunde kon manees naa jàpp ne ci ceeb la koy génne nga xam ne bis bu ne bu koy fay day joxewaale luy toll ci liibaru ceeb bu ko soobee mën naa génne liibar yépp tànn bi yépp génne na ko benn yoon joxe ko bu ko soobee mën na ko booleeg fay gi di fay di joxe loolu mooy li nga xame ne loolu lañ wax ci loolu allahu taala alam jërëjëf sëriñ bi ci leeral yu am solo yooyu kii moom day laaj ne ku amee janaaba ci koor lu koy war waaw koo xam ne dafa amee janaaba ci koor lan mooy war gorom bismillaahi rahmaani rahiim dane mbokk moomu day laaj koo xamee ne dafa amee janaaba ci bëccëgu koor lan moo koy war kooku bala atte ne nangam moo koy war dañu xool ci anam gan la la la amee janaaba ji bu fekkee lu gaar la rek loo xamee ne moom mënu ci dara mel ni da doon nelaw ci bëccëgu koor gént ba dara génn ci moom loola du yàq dara ci kooram dara du ko ci war du yàq dara ci kooram amma bu fekkee janaaba ji day loo xam ne moom moo ko sabablu nag lu mel ni moom moo doon jonjonte wala moo doon xool wala moo doon def dara ba waral loola waral ci moom janaaba dara génn ci moom su boobaa la génn ca moom bu fekkee mës yu la su boobaa day war a fay bis boobu day war a fay bis boobu rek yam ci waaye du ànd ak kafaara amaa bu fekkee bu fekkee la génn ca moom mën yu nag kon bu boobaa day war a fay bis boobu te da cee boole waare day war a kafaara day war a kafaara kafaara nag leeral nañ ko léegi waaw leeral nañ léegi ñi nga xamee ne noonu lay noonu lay kafaara kon koo xamee ne dafa amee janaaba ci bëccëgu koor loolu mooy li nga xamee ne mooy aw doxinam daal dañu xool lan moo waral janaaba ji loolu la xool bu fekkee mbir la moo xamee ne lu gaar la rek waaye du loo xam ne moo ko sabablu kon su boobaa dara waru ko ci bu dee moo ko sabablu nag mel ni moo doon jonjoo nag moo doon def dara moo doon se xool dara wala yu mel noonu di ci am bànneex ba dara génn ca moom kon bu fekkee na génn ci moom masu la day war a fay bis boobee waaye kafaara du ci war bu fekkee mën yoo génn ci moom nag su boobaa da cee war a boole kafaara wallahu taala alam ok kay jërëjëf sëriñ bi ñu ngi sant bu baax ci leeral yu am solo yooyu kii moom day laaj ne ku woor di xalaat xalaat xaj na xalaat yoo xam ne daal xalaat yu tere la wala muy xalaat yoo xam ne bànneex mën na caa juddoo walla sax muy seetaan loo xam ne bànneex mën na caa juddoo yàlla def nag dara génn ci moom muy benn muy mën yu wala mas yu muy laaj nag kooku lan moo di ab atem bismillah bismillahi rahmaani rahim loolu defe na laaj boobu ñu jiital léegi tontuwaale na maanaam laaj boobu ñu jiital léegi boo seetee li ñu tontu ci laaj boobu mooy tontu laaj bi nga xamee ne moom lañ mujj laaj rek te loolu mooy dafa wax ne laaj bii mu laaj dafa wax ne koo xamee ne da doon xool dara ci bëccëgu koor ba am lu génn ci moom loolu dañ ko ci laaj bi jiitu léegi dañuy seet lan la génn ca moom lan la loolu la ñu xool xam ne nag de loolu lu dagan ndax lislaam day tere bépp xool boo xamee ne euh, xool bu demee noonu la loolu bu bu bu fekkee du la muy xool du lu dagan ci moom mu xool ko loolu ma ne mbir la kon daal mënees na jàpp ne ki nga xam ne da doon xool ba dara génn ci moom ci gàttal rek ah, du ma dugg ci yeneen mi gën a ki nga xam ne da doon xool ba dara génn ci moom dañuy xool la génn ci moom lan la bu fekkee la génn ci moom masu la su boobaa day war a fay bis boobee bu fekkee mbann yu moo génn ci moom nag kon bu boobaa day war a fay te da cey boole kafaara allahu taala alam kon noo ngi lu baax a baax di yemale foofu kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf sëriñ bi tontu leer na am na solo. kon mbokk yi xam naa dañuy taxawandi foofu rek incha allah ba beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah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 wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu allahu bilhuda wa diini alhaq liyudhhirahu ala diini kullihi wa kafa billahi shahida muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه bismillahi rahmaan bismillahi rahmaani rahiim inna alhamdulillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh bismillahi irrahmani irrahim in ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayidana wa xabibana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh muy Daarul Muxti di ci ànd ak mbokki jullit yépp ci biir weeru koor gi di ci dalal tamit ay boroomi xam-xam yoo xamante ne seen espécialité lu wuute la bàyyi ko tamit ci ay béréb yu wuute kenn ku nekk rek nga ñëw ngir fas yéene feeñal sa yéene fas yéene bokk li nga xamante ne moom nga am ci aw yiw bokkook jullit yi kon mbokk yi nga xamante ne ñoom la ñuy dalal ci jataay bi yépp yu ñaan yàlla fayal leen ñu gën jaa kawe fay loolu moo sabab tey jii nii ñuy dalal ci jataay bi suñu mbokk di yëngutu ci wàll gi nga xamante ne moom la mu assas bi di yëngutu muy gëstu lu jëm ci wàllu diine ak tasaare ko ak luy benn la jullit ñi muy le ministre Ahmed Bamba Ndiaye di koo xamante ne ku ñu xam ci liggéeyu état la waaye ku ñu xam tamit ci euh, maydaan bi nga xamante ne muy Euh, tool bii nga xamante ne ci lañ nekk di ci bay muy tasaare diine ak di fa gëstu ak di dimbali jullit ñi kon moom lañu fa fas yéene dalal tey incha allah ñu jox ko nag tomb boo xam ne yaakaar naa ne mën na cee wax ndax ñaari côté yépp da dund muy relation bi nga xamante ne moo am ci diggante ci wàllu politique ak wàllu diine muy relation bi am ci diggante politiciens yi xaj na ak nitu diine yi comme moom doomu daara la te liggéey na ci ngóor tamit teg ci yëngatuñu ci wàllu politique yaakaar naa ne incha allah bu ñu ko waxloo ci wàll googu noonu dana ci mën a indi loo xamante ne ku ko dégloo xel da nga ci jariñu incha allah yàlla ñu ci yàlla jariñ kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk ëslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom ni ñu. baaxoo doxale ak doomu daara yi rek foofu lañ noonu doxale ak moom mooy jàngal ko alxuraanul karim mu tàmbulee njàngum alxuraanam boole ko njàngum diine ci daara jolof waaye nag mottalee aluwaam fële ca kawlax ci kër sëñ Gora ginnaaw bi mu jóge foofu ci kawlax ñëw ndakaaru dugg ci école franco arabe bi nga xamante ne ñu baree bari jaar nañ fa waaye ginnaaw bi mu amee diplôme foofu ci école franco bi la fa jógee dem ci université bu Cheikh Anta Diop ci département arabe ba foofee la amee lijaasam ginnaaw bi mu jeexalee am njàngam la continuer rek di yëngutu ba tey encore ci wàllu jàngale njëkk a nekk instituteur ci école élémentaire yi waaye nag nekk professeur encore tamit ci lycée yi ginnaaw bi nag mu jóge fi di liggéey ci mu assasaat islaamiya yi ci ci loolu sax nag la fi jóge fii ci biir réew mi dem fële ca Dubai di yëngutu ci kuréel gu ñu wax hayatul amal al xayriya foofee def na fa at waaye ginnaaw bi mu jóge fa dem fële ci Maroc tamit def fa lu juróom-ñaari at ci wàllu journaliste di liggéey yëngatu ci wàllu journalisme ba ci atum 2003 nag la dellu fii ci Sénégal di yëngatu ba tey itam encore ci wàllu journalisme moom noonu ci jamono ji nga xamante ne maître lay Wade nekk na euh, njiitul réew mi moom nekkoon na ministre ci jamono jooju nga xamante ne mooy jamono yi maître lay Wade di koo xamante ne ku ñu diisool la ci wàllu diine ji ci wetu maître Abdoulaye Wade kon ci tënk rek. lii lenn la ci ay yëngutoom di koo xamante ne tamit duñ ko présenté ci jataay yu mel nii ndax képp koo xamante ne yaa ngi topp débat yi nga xamante ne moom la ñu organisé ci organe de presse yi wala ci jataay yu mel nii moom nekk na ci koo xamante ne ku cay faral di intervenir la ku cay faral di indi ay xalaat la ay xalaat la yoo xamante ne tamit yu ñu mën a jariñoo la yu defar la kon ñu ñaan yàlla fayal ñu ko yàlla nungu li nga xamante ne yëngutu yi nga xamante ne moom la Euh, tey nag mu fa yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bi mu wax léegi muy asiyaasa war jàllu diin mooy politique ak nitu diine yi moo wax ne léegi yaakaar naa ne loolu bu ñu ko ko joxee war na ci mën a wax ndax ñaari côté yépp moom maîtriser na ko jaar na ci xam na lu mu fa xam tamit incha allah loolu mu fa xam yaakaar naa ne bu ñu ko indilee tey incha allah danañ ko mën a jariñoo kon ci njaal waxtaan wi incha allah danañu xamal bu ñu waxee siyaasa te mooy politique. lan lañ ci jublu naka noonu tamit danañu wax xamal suñu waxee diine lan lañ jublu ci diine ji bu ñu waxee nitu diine tamit ñan ñooy nitu diine ñooñu noonu su noppee ci loolu nag ñëw ci relation bi nga xamante ne moo dem moo am ci diggante politique ak euh, nitu diine yi kon xamaa ne incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy fàttali mbokk yi ne programme semaine bi incha allah bu dee suba ci ajjuma ji incha allah dañu ñu fas yéene dalal docteur Ousmane Gueye ci al wiqaayatu xayru min al ilaaj te mooy fagaru moo gën faju bu dee ci gaaw bi te mu dëppook fukki fan ak benn ci weeru mai danañ dalal incha allah sëriñ mahmadan loo ci in awliyauhu illa al muttaqun mooy ñi nga xamante ne ñooy wàllu yàlla yi daal mooy ñi ragal yàlla bu dee ci dibar ji incha allah sëriñ mahmadan mbakke moom sëriñ basiru anta dañuy fas yéene daral ci al fasaadul axlaaqi yu fi fi nizaamina al ijtimaai yi muy yàqu jikko yi am ci doxinu suñu société bi bu dee ci altine ji incha allah sëriñ Mouhamad Diagne moom la ñuy fas yéene dalal ci ramadan yu allimuna muy bind yu bees tàq ci wàllu weeru koor kon incha allah ñu fàttali mbokk yi rek ne ñi nga xamante ne bëgg ñu noo topp ci organe de presse yi muy diggante rajo yi ak télévision yi ak site internet yi Benno FM ñoom 17h la ñuy teg waxtaan wi Lamp Fall FM ci guddi gi bu dee Sig FM 23h RFM moom ci guddi gi lañ koy teg RTS 92 99.2 ñoom 10h wala 15h wala 22h rajo Bawol Média ñoom en direct la ñuy def waxtaan wi Sud FM 91.2 point 2 ñoom ci guddi gi Walfadjri 89.3 ñoom tam encore ci guddi gi bu dee jant bi. zéro heure la ñuy jàllale waxtaan wi UCAB FM ci guddi gi lañ koy jàllale bu dee Darou Moukhty FM 104.4 ñoom en direct la ñuy def waxtaan wi Niakhine FM encore 104.3 en direct la ñuy def bu dee ci site internet yi tamit xalima xasida online ak al al xadimiya Touba Vision ak Touba Monde ñoom ñëpp en direct la def waxtaan wi ba tey encore Al Wafa Darou. ci youtube bi euh, Bichri TV wala Senego wala xibaar point com Cheikh Ibra Fall point com Maqama TV ba tey encore Timis TV yooyu yëpp ku ci dugg rek incha allah mën ngaa ànd ak ñun ci jotaay yi nga xamante ne moom la ñu amal ci bari bi bu dee ci télévision yi Touba TV ñoom incha allah ci guddi gi la ñuy jàllale waxtaan wi. ba tey encore groupe WhatsApp yeeg ak réseau yi. ku ñu topp incha allah da nga ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñu amal ci béréb bi kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi euh, monsieur le ministre Bamba Ndiaye ci tom tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfeex defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه wa naaudu billahi min shururi anfusina wa min seyiaati acmalina innahu man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa man tabicahum bi ixsaanin ila yowmi alwaqti almacluum amma baadu yéen kilifa yu tedd yi nekk ci dëkk bi ak kilifa yu tedd yi nekk ci jataay bi mbooloom jataay bi yépp ñi ngi leen di nuyu ci kàdduk ak salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jéggalu nag ci waxtu wi bu baax a baax li nga xam ne fas nañ ko waxtaane mooy li ñu biral léegi incha allah as siyaasa wa rijaalu diin maanaam mbirum politique ak nitu diine ñi euh, la politique et les hommes religieux euh, waxtaan woowu nag am nay anam yu bari yu ma yaakaar ne mënees na ko faajaar waaye bi ma yaakaar ne bu ñu ko defee dana bokk ci liy leeral sunu waxtaan moo di jéem a waxtaane lan mooy politique d'abord ak lan mooy diine bu ñu paree ci loolu dina yomb ñu xam ñan ñooy nitu diini ñi ak ñoom lu leen jotale ak politik ak bu fekkee ne ñaar ñooñu mën nañoo ànd naka man laa gise àndin bi asiyaasatu luxatan dañu ne politik bu dee ci wàllu luxa li muy tekki bu na ci arab saasa ya soosu ay aalaja dabbara nazama wa sayyaral amra maanaam daal politik ci baatu arab mooy doxal mbir ci la jële ci feelu saasa boobu yasuusu lan jële siyaasa li arab di tudde politik moonaam moon doxalinu am mbir kon aw doxalin la ci wàllu istilaax nag kooku mooy al maana al lugawi mooy majmuatul ijraat wa tadaabir al muttaxada li tanzim al xayaat al bashariya bépp pexe bépp tër bépp xalaat boo xam ne tëraleef na ko ngir doxal dund ak doom aadama yi loola mënees na koo tudde politique tër woo xam ne nit jële na ko ci xelam tëral ko ngir nit ñi mën cee gën a yéwénal seen dund loolu mooy politique politique nag dafa am lu ñuy tuddee ay anzuma ay système politique yoo xam ne ñoom bari nañu sax na am waaye ci gën a siiw mooy ad dictatoria am na système boo xam ne daanaka benn waay moo koy yore yore réew mi wala dëkk bi euh, njàddeerlu jàpp na daal moom aw yatam la yore ku saqat dee eh, la dégg na eh, waykat yi léeg-léeg ñu ko buur da daan xëy rek te gëm dëndëm ne fii ku fi yeewoo dib jaam loolu mooy dictature dégg nga xam ne tegu ko ci dara lu dul léeg-léeg aw tur wala sant walla sax yooyu yëpp la neexee du fajaar jaar maa la ëpp doole rek teg naa la wareef te doo sañ a bañ euh, dictature yooyu kooku mooy régime dictature bari woon na lool ci jamono am na aussi lu ñuy wax ak théocratia théocratie euh, grec yi ak latin yi ñoom ñoo koy wax parce que ñoom théo mooy yàlla ci ñoom xam nga ci waa eglise bu njëkk dafa amoon seeni labbe yoo xam ne bu njëkk nitu civil yi daawuñ yore politique labbe yooye ñoo daan doxal nguur gi ku fay nekkit ñoo la fay teg ñoom nag labbe yi dañ daan wax ne ñoom li ñuy doxal ci suñu borom ba la bàyyi ci yàlla la bàyyi bu ko defee li ñuy tege kenn amu ci xalaat kenn sañu ko bañ itam e niti jamono yooye nag booba ci diine chrétien la lii may wax ni histoire France jaar na ci nitu jamono yooye dem ba gis ne ñii kat même bu fekkee ne li nuy wax dan ne ca yàlla la bàyyi ko mbóoreenti seen bakkan dong la ndax xel nanguwu ko xel bu rafet nanguwu ko te diine it boo gëstoo dëppoowul ak li ñuy wax waaye nag ñoom woote nañ ne ñooy nitu diine bañ askane leen ko ñuy teg nit ñi lu leen neex mbubboo nag diine am nag booba ay kàngam yu jóg ñii ay bindkat lañ ñii ay falaasifa lañ ay xalaatkat ñii ay waykat ñii ñeneen ak ñeneen nit ñii daal système bi daal lañ ko xeex xam nga xeex boobu moo indi presque ci France révolution 1789 ñu daal di leen faagaagal loolaay dem ba indi 1905 ci France ñu décider indi système bu bees bu tudd laïcité laïcité liñ ci jublu mooy ndam la luñ am ci waa diine parce que bés ki tey nan nguur gi ci waa diine waxuma la yemun ci foqar ko de waaye dañu ne diine loxoom amatul sañatu ko dugal ci doxalinu àdduna diine day sempi loxoom ci doxalinu àdduna loolooy loi 1905 bi ñu wata ca France séparation entre l'État et la religion maanaam état nguur geek nit ñi ni ñu di doxale seeni mbir yoonu diine nekkatu ci donc ñoom seen déggin diine ak li ñuy wax affaire privée la maanaam nit ki yëfi boppam la bu la neexee nga tëju ci sa jàkk jàng lu la neex kàbbar lu la neex zikkar lu la neex yàgg yow dong la waaye li nga sañu mooy loola ngay def ci sa jàkka sañu ko génn ci mbedd mi sañoo ci sóob kenn ku du yow boo koy li ci sa bopp nga ko yabale nag muy affaire privée yaa xam waaye ñun ñi doxal état yore mbedd mi yore pénc mi di ko doxal di ko tëral loola bu ca sa kàddu nekkati waa diine yee booba dañ leen noot ñu ne ñu ne nopp ñu ne pat nangu tër boobu looloo looloo waral séparation de l'église et de l'état fekkin nag wax dëgg yàlla église dafa nootoon booba nit ñi nooteel gu metti lool mu mel ni nit ñi daal dañoo fippu ca nooteel googa feggeel nag waa diine diiney catholique lag laay wax ndax foofa booba ñoom diine katolik lañ xam booba nag diiney katolik wax dëgg yàlla li ñu mën a nangu te loolu alxuraan dëggal na ko moo di fekk na yoon waleen seen yónnentee tegoon wàcc nañ ko même bu fekkee ne ña ngi koy woote waaye wax dëgg yàlla liñ doon doxal bokkut ak la téere ba indi woon boo ko seetloo tey dama koy wax ne ñu bari dañuy juum ndax da ngay dégg léeg-léeg ñuy dendale alquran ak bible bokkuñu xam nga ñun alquran dañu ne waxun sax ne waxu yonent bi la de ñun waxu yonent bi xadis la tudd waxu yàlla la jum sax yonent bi sallallahu alayhi wa ala wa sallam jaarale ko ci seydina jibril alayhi salaatu wassalaam loolooy alquran ci ñun te loolooy alquran dëgg-dëgg alquran waxi suñ boroom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxkatu dëgg la de laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa waaye nag ay waxi boppam addis lañ koy tudde la yàlla wax nag kenn du ca soppi baat kenn du ca wàññi kenn du ca yokk lépp dëgg la ndax sunu borom ma ko wax te moom lépp moom mooy dëgg sax faf kon boo seetloo ci diine chrétien li ñuy tudde biibul mi ngi xaw a mel ni waxuma sax xadiis waaye siira la gën a nuroo ndax saxaaba yi nga xam ne moom la yonent yàlla ay saa àndaloon ay kàngam ay Jean ay Paul nga xam ne mën na leen dendaleeg saxaaba yi ci moom ci ci yonent yàlla ay saa ñooñu ku ci nekk la nga bind jële ko ci yonent bi moom lañ tudde bible moo tax mu am bible de Jean bible de Paul bible de Matthieu ainsi de suite ñooñu ku ci nekk riwaaye ba nga joxe ne moom nga jàng ci moom loola lañu dajale tudde ko bible xam nga loolu wute naa ak alquran mi nga xam ne dafa nekk kitaabun munazzal min indillah subhanahu wa taala téere boo xam ne yonent bi sal sam làkk ko de ràbb ko sunu boroom moo ko làkkal boppam ràbb ko ràbbal ko boppam wàcce ko ci moom jaarale ko ci jibril alayhi salatu salaam loolu dama ne téere bu mel noonu amul ndendati ci àdduna téere yi ngay dégg yépp ñu di ko askane ci diine yu njëkkee ay riwaayaat la yu ay mag naam yu àndoon ak xëy na yonent booba wala ñu jege ko jamono wax ci moom ak i jëfam ak i digleem waaye waxuñu sax ñoom ne lii ca yàlla la bàyyi ko directement nee nañ nag ñooña yàllaa leen di sax loolu beneen wax la waaye li li li li biir te mooy ay waxi kàngam yooyu lan dajale tudde ko bible wala tooraa wala leneen ñu nekk sun alquranul karim waxi sunu borom la subhanahu wa donc foofu am na farq maa ngi doon wax ci régime politique yi système yi système dictature système mu démocratie système mu théocratie théocratie bi ñu ne ca yàlla la jóge wax naa rëq-rëq yi ca amoon ba tax nit ñi xeex ko indi démocratie démocratie ci grec yi mooy démo nee nañ mooy peuple cratie mooy nguur nguur goo xam ne léegi peuple bee ko yoreel boppam amatul ay sëriñ suñ koy dénk wala ay ah, benn waay bu juddoo jógee fële rek dikk ne maa yore nguur gi lu ma neex def déedéet mbooloo mi pénc mi ñooy dajaloo seet li ñu jàpp ne moo yell ñu tànn kenn ci ñoom looloo waral élection tànn kenn ci ñoom ne ko sunu ndaw nga xam nga mbir yi dafa soppikuwaat ndax léegi bu ñu la falee da ngay dem ba yaakaar ne yaay buur ña la fal sax ñoo lay njëkk a tudde buur fekk yow yaay ndaw ci ci démocratie niñ ko ràbbe ki ñu fal c'est un euh, il a reçu un mandat c'est un mandaté le mandat ñi ko yebal mooy peuple bi ko fal ndawal ñooña la kon dañoo waroon walbati mbir yi ñi la fal ñoo waroon nekk ca kaw yow min fal nga nekk ca suuf ndax yaa leen di nekk ci seen waaw ñu yónni la di la jëfloo ngay jëf ñu ne la bàyyil nga bàyyi waaye xam nga ne démocratie loolu aw turla rek léegi ndax xaqiqatan mbir yi demeetul noonu waaye looloo doonoon démocratie gouvernement du peuple par le peuple peuple bi mooy àtte boppam ci loo xam ne moo koy xalaatal boppam tegal ko boppam saa yu demee ba xam ne ma Masamba mii ñu fi teg nekkatul ci waawi peuple bi peuple bi dajaloo teggi Masamba indi ma dem ba noonu la démocratie waroon a demee waaye nag euh, ndeke système bu nekk am nay rëq-rëq moo tax politik ak système am yooyu euh, dafa làmboo nag lépp dundu doomu aadama maanaam am koom nooy wute alal alal ja boo ko amee noo koy dépensons loolu lépp politique moo koy doxal politique dafa làmboo mbiru social nooy takke soxna bu fekkee ne bëgg ngaa takk soxna boo amee doom yan relation mooy dox seen diggante njaboot gi nu ñuy dunde ci pénc mi nu ñuy dunde ci mbedd mi bu tooñante amee nan lan koy attee nu ñu koy doxale loolu lépp mooy volet social politique da ko aakimoo ne lii sama cër la ak thaqaafa culture mbirum xalaat li ñenn ñuy wax caada mbirum aada yi mbirum cosaan yi yooyu yëpp politique da ko jëfoo ne sama mbir la kon li bàyyi bariwul moo tax sax Sénégal ñu naan niti àdduna waa alaaxira xëy na waa àllaaxira laa yaakaar ne moo ci des ndax boo jëlee àdduna moom <laughs> dara desatu fa lu dul àllaaxira moo tax bu ñu leen séddee àdduna juumunu ci kàddu gi àdduna lépp dañ koo jël damaa xamut nag egseeguma ci foofu ndax bu jëlee àddina sëriñ bi moom deseeti na dara te demagut àllaaxira euh, moo tax ci système démocratique système démocratique biñ ne moo am Sénégal tey nee na ñetti nguur ñoo fa am as sulta at tashriiya nguur gi nga xam ne mooy tëral yoon ndax kat nee nañ bul fàtte ne xeexoon nañ la ne woon ca yàlla la bàyyi kon yoon duutu bàyyi ko ci yàlla atte duutu bàyyi ci yàlla bañ daanelee théocratie la ne atte ci xelam doomu aadama lay bàyyi am na ci boroom aadama yi ay kàngam yu rafet xalaat yoo xam ne mën nañoo tëral ay tër ku sàcc nii lañ koy def ku fen nii lañ koy def ku ku labaj alali jàmbur nii lañ koy def ku sàcc soxna si jàmbur nii lañ koy def ilax ba tooñante yeeg jëflante yi jeex al muamalat loolu sulta tashri'iyya moo ko yore li li ñuy wax le pouvoir législatif démocratie ñetti pouvoir ñoo fa am le législatif l'exécutif et le judiciaire législatif mooy tëral ay atte léegi mooy assemblée assemblée bii ngeen fal ñoo ñooy atte lépp luy xew Sénégal bu sàcc ne woon mën li fii tey ñu jàpp ko buñ ko yóbboo police wala gendarmerie ñu ne defeere nañ ko buñ koy atte kenn du ko àttee ci li génn ci kaamil yi ma gis fii assaariqu wassaariqatu faqtaaw lañ bind foofu waaye foofu kenn du ko fa àttee buñ ko jàppee buñ demee la xalaat ndax ñun suñuy àttewukaay dañ ko àbbe ca tubaab ya suñ code bii mooy ba ca tuwaab ya lañ àbb jël ko di ko jëfandikoo kon la seen maam ya xalaat nepp sàcc noonu lañ ko war a def noonu lañ lay àttee boo demee ca tribunal bu ngeen tooñantee ba cib sëy yéen a ngi fàttaliku code de la famille suñu mag yu baax ya ñoom Cheikh Mbacke Gaynde Fatma euh, Abdoul Aziz Sy baax euh, Cheikh al Islam Ibrahim Niass ak yeneen i mag euh, lin ci doon wax génne lu ëpp ñeent fukk ak lu topp juróom-ñeent fukk ak lu topp ci article ci code de la famille yu waroo ak yàqul islam yaxu alquran waroo ak lislaam te moo ne code boobu dox ba tey de code boobu 1972 lañ ko watee Sénégal ba tey moo fi dox dëgg la nag léeg-léeg nit bëgg a takk soxna ñu ne na dem ca jàkka ja wala na dem fële maye ko waaye maye boobu kat xam ngeen ne bu histoire amee dañ naan ana certificat de mariage ba certificat de mariage ba du bi jàkka jiy bind de boobu walla bu tribunal boobu aw kay dong la wuy wane ne attestation dong la wuy wane ne bés ba waaye il faut nga dem ca yoon fa ñu tuddee yoon as-sulta al-qadaiya lañ tëral ne ñoom mooy yoon foofa bind la certificat de mariage boobu moo valable bés bu ngeen tàggoo itam ndaw si bu sëyee te abut certificat de divorce booba bu la neexee nga dem porter ko plainte même boo woon juróom-ñetti yoon yu am téeméeri seede boo ko porté plainte dañ koy tëj ndax bigamie dafa boole ñaari sëy ndax amul certificat de divorce boo xam ne yoon wi ñu jàpp ne mooy yoon moo ko wéyal kon sulta at-tashri'iyya pouvoir législatif assemblée ndeke lu garaaw a ngi ci biir ndax lépp luy àtte tey ndeke assemblée koy tëral ci Sénégal waaye buñ tëralee àtte nag war naa am ku koy doxal mooy as-sulta al-qadaiya mooy pouvoir judiciaire xam nga tribunal ak juge dañ leen di tooñ lu bari juge yi du dara dañoo kii dañoo nangam waaye juge dañ ko xaw a tënk ndax juge kat lu mën a jàng-jàng lu xel ba rëy-rëy du fent bu ko ab atte juge danaan code bi lii la wax juge ki la gën ci juge yi mooy ki la gën a mokkal code bi moo tax droit ñi koy jàng di mokkal di jàng mokkal parce que mokkal la laaj tari lu article sàngam wax ci code bi ñu ne kii day daa wuruj nii nii la def ñu ne ah, loolu lu ci article sàngam wax ñu ne article 49 day nee na nii nii lañ koy atte juge bi jàpp ko ci xelam bu fekkee mën na koo tari daal di koy appliquer loola euh, bu juumee nag musiba am na bu boobaa avocat yeeg ñeneen ñi daal ci kawam fekk mokkalut lim jàng kon justice ñoom. seen rôle du fent ay loi ñoom dañuy sukkandiku ca la waa assemblée wate code yi fi nekk yépp assemblée la bàyyi ko balaa muy nekk loi ñu di ko attewoo assemblée da koy def tasdiq il faut mu am cachet assemblée mu door a nekk ay loi mu des nag as sulta at tanfisiya waa léegi waa ji sàcc na seet nañ code bi député yi wate nañ ay loi nee nañ ku sàcc nii lañ ko war a def juge bi moom liggéeyam fam yam mooy kooku de daan sàngam lañ ko war a teg waaye juge bi kat bu paree ca loola pare na ca du ko jàppalu du ne wax ne def leen ko lii du wax fu mujj as sulta nag ñi yore pouvoir exécutif li ñuy tuddee gouvernement président ak ña mu àndal ñoo ñaa war a yore nag ay kàngam ak i kaaraange ay policier ki gendarmerie ki ay e, pénitencier ak i kaso ne kii kat comme atte nañ ko juge yi nee nangam lañ ko war a tëdd daan sangam lañ ko war a teg fexe leen ba daan yooyu ñu teg ko loolu sulta tanfisiya moo koy rek bu ñu dajalee alali réew mi itam par at di ko war a seddale da ngeen koy seetlu bu ñuy wate budget wate budget lañu wax de ku koy watee assemblée maanaam gouvernement bi président li muy for for amut sañ-sañu jël alali réew mi rek at mi daal di dem ne ne jël naa nangami milliards jox naa ministre sàngam nangami milliards amut sañ-sañ boobu de sañu ko day yóbbu ci assemblée bindu kayit man de damaa bëggoon ministère sàngam ma jox leen nangami milliards lii laa ci jublu lii laa ci jublu ministère sàngam nangam man ma jëlal sama bopp nangam ba mu jeex député càmbar ko ci yoon laa wax nag waxuma liy am dëgg-dëgg mais ci yoon noonu la waroon demee. député yi càmbar ko xool ba xam ànd nañ ci loolu wala ànduñu ci buñ ci àndee ñu wéyal ko bun ko wéyalee rek nga sañe jël ci alal jooja buñ ko wéyalut boo ca jëlee yoon jàpp na la bu ngeen seetloo prof seb xalifa sàll bi euh, loolu feeñ na ca am na lu ñu daan jëfe caisse d'avance loo xam ne biñ seetee ci yoon gisuñ fenn fu yoon tëral ne kees googu am na te loolu boo amut fenn fun nu tëral ci yoon mu bàyyi ko ca député ne nii lañ war a jëfandikoo lii bu boobaa yoon dab na la ak koo mën a doon na kon ñetti pouvoir yooyu ñoo nekk ci démocratie as sulta tashri'iyya pouvoir législatif mooy parlement bi as sulta al qadaa'iyya pouvoir judiciaire mooy tribunaux yu justice ak lam àndal as sulta tanfiziyya mooy gouvernement président ak ñooñam waaye doxalin wi nga xam ne moom la gouvernement di doxal ak ñetti pouvoir yooyu dafa am xalaat yu koy lal loolu la ñuy tuddee ay idéologie dafa am ndey ju ñuy nàmpe ju leen nampal ndey yooyu nag yi ci gën a siiw mooy socialisme socialisme ab xalaat la woon bu jàpp ne nit ñi daal dañoo war a boole seeni koom-koom boole seeni man-man dénk ko ay nguur ñu di ko séddale ci yamoo loolu nag ay wax la ay tër la rek euh, waaye léeg-léeg jëfalin wa du demee noonu euh, am ñeneen libéralisme ñu ne déedéet loolu day tënk doomu aadama doomu aadama mi nga xel moo xam ne boo ko bàyyeeg boppam rek moom mën naa liggéeyal boppam wutal boppam lu koy lor mu moytul ko boppam bu ko defee nag état rôle duutu bari duutu nekk di fixer ay njëg wala muy limiter nit ñi yem leen fii def leen li déedéet da leen di xaw a boyal ñu dem ak seeni xel état nag sëpp leen ca kaw bu ja demee bay bëgg a jàdd yoon nag bay bëgg a xaabaabal mu door a intervenir waaye yu ndaw ndawaan yi jaay yeeg jënd yeeg fixe prix yeeg yooyu yoonu état nekku ci yooyu libéralisme boo seetloo suñ réew mi ay PDS ak APR yéeg ay ñooñu nee nañ ay libéraux lañ bu ngeen seetloo PS parti socialiste ak ñoom LD ak yooyu ay socialiste lañ lañ wax amoon na sax ñu gën a tar social muy marxisme marxisme leninisme moom dafa faatu léegi waaye xalaat ju dooy waar la woon moom moom gëmutoon diine moom li ko gënoon a fésal moom moom dafa gëmut diine ndax Karl Marx euh, da daan wax ne la religion est l'opium du peuple nee na diine daal bu ma leen ko bëggoon a màndargal ab drogue la rek gaa yi nga gis ñu naan dañoo gëm dañ leen a drogué drogue bi nag diine la tudd nee na buñ la ko joxee nga naan da ngay mel ni ku naan yàmbaa da ngay tàggoog sa sago tàggook sam xel ñoom moo tax ñu ne diini baaxut day aliéné nit mag su loolu la théorisé mook Engels dañ ne diini mooy maire système pour aliéné nit boo bëggee nit ñu def comme yambar ba nga xam ne day mel ni dof nee na dugal ko ci diini xam nga kooku musiba la moo tax dafa mujj daanu ak ñi ko tëraloon yépp ànd nañ communisme moom daanaka génn ci àdduna bi faatu na léegi ak ñi ko xalaatoon ñépp waaye ñoom noonu lañ gise woon diine ñu bañoon diine lañ waaye kenn ci ñii ñëpp nag jëlut diine teg parce que ñoom ñëpp feggal nañ diine moom diine daal na yem ci nit ki ak jàkka ja wala église bi waaye bu ko kenn indee ci mbedd mi mbedd mi moom xeli doom aadama yi ñoo ko war a di doxal lay xew ci seen diggante yépp moo tax nee naa woon système démocratie bi ñëpp da xaw a d'accord ne moo ci tane nga xam ne nee nañ peuple bi moo jëlaat nguur gi ci loxoom le peuple est souverain la ñu wax ci démocratie xam nga loolu sax ab jullit xaw na cee am gisin ndax souveraineté defe naa ne sunu borom doo nga ko moom ndax koo xam ne bu ne nii la nga ne sami'na wa ata'na yàllaa ko moom ñoom nag gën nañ ne peuple am na rôle boobu peuple lu dogal wéy na loolu lañ gëm ci démocratie lu peuple bi ànd ne lii la loola loola day wéy loola yoon la ñoom loolu lañ jàpp ci démocratie moo tax ñu di ko woteel ñu ne comme peuple bay gouverner boppam kii nekk président ak député di watey loi dañ koy wate am na sax réew yoo xam ne waa justice dañ leen di fal dañ leen di wateel mais yi ci gën a bari dañ leen di nommer rek euh, kon ca wate ba wate mooy pour démocratie si occasion bi peuple bi am pour jëlaat kàddoom seet ci ndawam yi ñi ko doy mu tànn leen ne diw demal parlement toogal ma fa loi bu ñëw nga wateel ma ko diw yaay nekk président yaay doxal lii yaay doxal lii bu ko defee président booba ci sañ-sañ bi ko peuple bi jox mu tànn waa tribunal tegal leen fa ci yoon day ci démocratie dañ daan wax ne y'a la séparation des pouvoirs ne ñetti nguur yooyu pour nag démocratie dox dëgg-dëgg ñetti nguur yooyu dañu war a dàndante kenn waru ca noot morom ma mais boo seetloo démocratie yi dox ci àdduna bi ñetti nguur yooyu daandante wuñ boo ko seetloo exécutif daa xaw a mëdd sax yeneen nguur yi euh, régime yi nag danañuy tanente maanaam boo xoolee démocratie ca France mën na am mu tane lee bosu Sénégal wala bu Amérique tane faa waaye tanente la waaye dëgg-dëggi séparation totale de pouvoir wala indépendance totale de pouvoir boo ko seetloo presque amagut ci système démocratique mais nag tànnante nañ bu baax a baax a baax parce que léeg-léeg ngay système bu mel ni sunu bos par exemple assemblée xam nga jaarut a nëbbu ca Senghor ba tey jii laay wax amut benn yoon bu loolu mës a daggee assemblée kiy jiite réew daanaka moo ci teg loxoom maanaam sulta tanfisiya bi ñu waxoon ne daa war a daan teg moom nekk nawleem da koo mëdd loola nag. maa ngi dégg politiciens yi coow waaye li doy waar ci Sénégal dama naan boo seetloo programme politique yi kenn du ci laal doole ja président am parce que ku nekk yaa ngi yaakaar ne bés dana ñëw nga nekk président te boo nekkee président dana la jariñ moo tax kenn du laal loola danañ wër-wërloo rek waaye kenn du ko laal mbirum député dañuy coow rek waaye kenn du ko laal xam nga mbirum député cax gi mi ngi nekk ca mode d'investiture bi xam nga dañuy tooñ sax bu njëkk dañ daan wax député Abdoulaye Wade ci jamonoom député Abdou Diouf ci jamonoom député Senghor ci jamonoom député Macky Sall ci jamonoy Macky Sall waaye eh, warul woon a yem foofu rek parti d'opposition yi seeni député seeni ñooñ lan ñoom it ku ca ne boo seetloo wote bi ñu mujj a def ci assemblée cent 7 124. cent 124 ya mooy député Macky Sall Macky Sall moo indi réforme ne wateel leen ma ko 124 député ya bokk benn Bokk Yaakaar yépp kenn mucc ca xanaa ku ñëwut assemblée ku ñëw wii nga wate waaye député yi PDS boo ko seetloo Ablaye Wade waxoon na xalaatam ci mbir mi suñ yoon nekku ci ñun réforme bi faalewuñ ko taxuñoo jóg dañu ciy maandu abstention lañ wate yeneen parti d'opposition yi ñoom ñoo wate contre sept lañu woon moo tax sept wate contre sept abstention cent vingt quatre wate pour noonu la assemblée doxee ah waa bennoo boo leen waxee ñu ne ah non ñun kat ci sunu yoon la ñu nekk ndax ba ñuy falu dañu ne woon may leen président Macky Sall majorité ndax li mu bëgg a doxal mu mën koo doxal assemblée ndax kat assemblée wate loi boo fa amut majorité da nga yenu say projet yow président ne wéyalal leen ma ko ñu lànk ne watewuñ ko loolu tax président di laaj majorité ñu naa ah kon yéen ko joxoon majorité ñun moo tax lu mu bëgg ñu wateel ko ko parce que ci tur woowu lañ sàkkoo woon mandat bi waaye dëgg-dëgg bu ñu seetlu woon mbirum assemblée fan ko fan ko fa mu yàqoo mbañaxaan ma mooy fa ñuy investir investiture bi lañ warutoon teg ci loxoy parti yi maanaam dañoo bàyyiwu dañoo waroon a bàyyi nit ñi dellu rek ci nit ñi bu ñu ñëwee daaru musti di fi watee ñu seet même ay indépendant ku yaakaar ne waa daaru si yaa mën nañ laa wateel wóolu nañ la ñu ñu fal la waaye du demee noonu xam nga ne partie au pouvoir bi bu ñu ne dañuy watee ku mu investir daanaka yaa ëpp chance gagné ndax am nay gaal gaal yu bari yu nekk ci biir yoo xam ne danañ ko jëfandikoo te yow munoo ko bu ko defee majorité bi daal di jàll ci ñoom looloo tax démocratie dañ koo galgal euh, ni mu waroon a tëdd tëddewu ko loola mooy rogaat ba ci justice ba ñu yaakaaroon ne day am indépendance justice bi galgal ba egg na fa boo seetloo procureur bi ñu ne mooy toogal askan wi ku tooñ mu jàpp la da diw tooñ na atteel leen ma ko procureur boobu ministre bee koy nome mooy kilifaam ministre bi président a koy nommé kon boo ko toppee ba ca ca pandaw la président assemblée o seetoon magistrat yi fa nekk yépp président leen di nome di leen toxal affecté léeg-léeg ñu jële la Dakar yóbbu la Tamba wala Fatick wala Nioro euh, yooyu yépp nekk galgal yu nekk ci biir yoo xam ne daf leen nasaxal ba la ñu waroon a am ci indépendance wax dëgg yàlla mënatuñ koo am mais loolu tër yi la nasaxal xam nga démocratie dañ koy coow rek mais tër yi ay ay ay ay ay ndëgg sërëxën ci biir yu baree bari yoo xam ne foofu la gaa yi jëfandikoo wate it noonu la wate xam nga dem nañ ba ne léegi Sénégal la ko ay parti politique lañ waxoon ne ñooy wate mujj gi sax ci référendum mu 2016 bi dem nañ ba ne indépendant yi mën nañoo bokk ci wate bu ne waaye boo seetloo président euh, ak wate yëpp sax ba ci député yi parti ëpp chance ñu fal ko ci indépendant ak indépendant boo mën a doon nag ba tey coalition de parti léegi maanaam parti yu bari yu dajaloo ñoo ëpp chance ñu fal leen ci parti bu ànd ak boppam loola ba tey mi ngi delloowaat ci yeneen ndëgg sërëx yu duggaat ci mbir mi kon daal politique mbiram a ngi noonu looloo tax nag politique moom jàpp ne moo war a doxal pénc mi liy wéy lépp ci dëkk bi mooma ba am sax ñu faaf jàpp ne politique yore àdduna ah kay man yaakaar naa ne boo seetloo domaine bi ñu jël bàyyeetuñ dara parce que bu fekkee mbedd mi li fiy xew yaa koy doxal sëy yi la koy takk yaa koy wéel eh, ki dee balaa ñu koy denc ñu ne est-ce que am na certificat de mort eh, loolu it boo demee administration ko yore administration boobu politique ko tiim jàkk ji sax boo koy rëdd bu dëkk bi amee ay kilifa da ngay daal di laaju kayit autorisation booy construire laaj autorisation de construire yooyu boo demee administration la koy jox administration politique ko yilif kon finalement politique yilif lépp politique moo yilif faf lépp diine nag ñu ne kon moom mooy lan ba ñuy fenqale nitu diine ak politique wala bokk ndax war nañ cee àddu wala wareesu ko ñu ne diine day ci gàttal mënoon nañ ne rek ñenn ca tubaab yi ñoom dañ day dañu ne diine ay xalaat la ak i pas-pas ak i ngëm-ngëm yoo xam ne yu nosewu la ay doom aadama ànd ne ñun daal lii mooy suñu diine waa lislaam ay xalaat ak yi ngëm-ngëm ak i pas-pas yi nekk ci lislaam lañ ànd nañu lii lañ gëm waa diine chrétien def noonu ci seen diine waa diine yahud def noonu ak ñeneen ak ñeneen ñoom nee na loolay diine waaye rek bul fàtte ne ca fippu bële ba tey dañoo beddi woon ñoom diine ci penc mi ne ko ah yow kat boo bëggee boo bëggee say mbir dox yamal ca ca néeg ba wala ca palaasu jaamukaay bi waaye penc mi moom. mbedd mi mbeddam buur la te nguur gi nangu nañ ko ci waa diine alors moo tax mu xaw a am problème euh, bu dee diine lislaam yéen a ma gën a xam ne ni ñu ko màndargaale du doy ndax diine lislaam kenn sañu la wax ne ay xalaat la wax yu la woo xam ne ma nga bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa taala wut nitam ñu sell ñu mu tàggat jaarale ko ci ñoom ñu jox ko nit ñi loo xam ne amul benn ayib dafa mucc ayib alquran jii lépp mu mucc ayib ku sell kan ko jaarale mu di jibril alayhi salaam ndaw la dafa mucc ayib ndax malaaka la laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun borom bee ko wax du ñu mooy seen borom mukk ci liñ leen digal foo leen fekk ci ndigal la ñuy nekk ñoom malaaka noonu leen suñ borom da leen a formaté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al mustafa ñooñu mooy ñi sama boroom seggal boppam tànn leen ñu mucc ayib ñoom yooyu ndaw bu nu la indilee ab leetar ne ca borom ba la bàyyi ko amut lenn lu nuy werante ca boroom ba la bàyyi ko ñun ab jullit sañuñu yàlla wax walla yonent bi ñu di ko discuter wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim jullit way gëm bu góor ak bu jigéen sañuñu amuñ droit bu yàlla ak yonent bi waxee ci mbir àddoo ci mbir ñu am ca lu ñuy tànn ah ñun nag yàlla lii la wax waaye wax dëgg yàlla nag jamono moom moo laaj lii waaye dëgg-dëgg diine loolu la wax waaye nag jamono ji laaju ko déedéet yàlla nee na ci alquran amul sañ-sañ boobu sami'na wa ata'na suñ borom day ñun de mbir bi xanaa mu bane dugg suñu nopp waaye bu ci xasee ba dugg ñu dégg ko topp rek jëfe yàlla digle na jëfe ci des amul laam-laamee amul leneen loo cay lëñtu diine lislaam loolu la chaîne bi muy jaar yépp silsila bi yépp bu sell lay doon moo tax euh, diine lislaam nag buñ ko seetloo bokkul ak ni Occident di qualifier diine nga xam ne dañ ne rek ñoom benn relation la entre nit ki ak boroomam ki mu jàpp ne mooy boroomam ñoom loolu la ñuy wax ñoom dañ ne ku la neex nga jàpp ne mooy sa boroom bu la neexee nga guy gee nga dem ne mooy sa boroom yaa xam sañ nga ko relation ba nga doxale sa diggante guy gi su yoonu kenn nekku ca bu la neexee it ñoom nee nañ nga seet ku kenn gisul nga ne mooy yàlla nga def ko sa boroom ñun de ñoom dana leen gëmuñu ko gisuñu ko waaye yaa xam sañ nga ko waaye yoonu kenn nekku ca waaye yu itam ngeen la sa borom joojee ak la ngay doxaleek moom yemale ko seen diggante bu ko dugal ci pénc mi loo tax ñoom ñu indi laïcité na yow la nga gëm sañ nga ko may nañ la ko waaye na yem ca pénc ma bu mu fa paase waaye boo ñëwee ci diine lislaam ñi koy xamle ñëpp dañ na diine lislaam ñetti pàcc la bu njëkk bi mooy aqida mbiru pas-pas mbiru ngëm yi yàlla gëm yenent yi gëm téere yi gëm malaaka yi gëm bés bu mujj ba gëñub dogal gëmub dogal yooyu yëpp ay ngëm-ngëm la yoo xam ne munta ñàkk ci diine lislaam looloo koy laytaay pas-pas mooy laytaay diine lislaam kon aqida la naam dogmu la ñoom nangu nañ ne dog mu am na ci li ñuy tudde diine diine lislaam itam ibaada la boo amee pas-pas ba pare tàkkusaan dafa jot yàlla ne julli leen tisbaar ba mu jotee yàlla na julli leen timis naka noonu gee naka noonu suba naka noonu wooweeru koor dafa ñëw yàlla ne woor leen asaka yaa moom sa alal yàlla ne dindi ci lii jox ko diw amul sañ-sañ ci loolu mu neex la ak mu naqare la diwa ko moom bàyyiwul dara yàlla àdduna ci sa alal xam nga kooku génn na espace privé parce que alal jooju na muy doxee boo ko seetloo dana mujj génn fi ñu bëgg a yemale diine ñoom Occident espace privé waaye sax diine yi di da caa yokk leneen al muamala foofa nag ko tàqale ak yeneen xalaatin yi ak yeneen diine yi diine yi islaam ñetti pàcc la laa wax aqida ibada muamala muamala mooy jëflante yi maanaam sëy bi may sëy ndeke awma sañ-sañu dem ca juge ba mu ne rek maye nañ diw ak diw mu demee noona déedéet damay dem ca borom xam-xam ba mu ne ma can nii lay toll nii lay demee seede yi nii lay demee di way maye ndaw si day am waliyu day am nii day am sart <coughs> loola bu ca nekkut jàpp naa ne ak kayit wu ma mën a bindal certificat de mariage buñ ma mën a bindal ci yoon sëy ba daganut xam nga loolu lépp jullit gëm waaw mbokk yi ndax loolu amut contradiction li ñuy doxal ci Sénégal ñun loolu kat lañ wax ne moom lañ gëm waaye boo amoon tey ak sa soxna mu naqari ne naa taxoo ba balaa muy mën a am ah, da ngeen am certificat de divorce maanaam il faut juge ba àddu ci te juge ba la muy àddu du sukkandiku ci alquran loola la maami tubaab ya xalaatoon droit boobu ñuy wax le civil droit romain moom ñu tuddee ko droit positif loola lañuy ñuy doxal looloo ñu indil muskila parce que ñun dañoo am ñaari atte yu tegu ci suñu loos kon atte àdduna bi nu jaar ci yoonu politique teg ko suñu bopp ak atte lislaam bi nu suñu borom teg waaw ndax keroog ba ñu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah la ñu jël engagement ne ay jullit lañu bokk ci wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum alxiyaratu min amrihim ndeke ñun amatuñ sañ-sañu tànn naan sàcc daal dagg loxo bi dafa dafa c'est barbare dafa sauvage dafa kii ndeke amuñu sañ-sañ ci loolu li tax nag ma ne ñun ci muskila lan nekk man de bokk man mii ci muskila laa nekk ndax suba ku jot dama naan man de xaw ma lu may laaj sama borom ëllëg bu ne ma waaw bu sàcc ne woon mëll fii ñu jàpp ko fii dey gisuma fi ab code civil ci jàkka ji kenn yore ko fi xëy na mi ngi ciy poche alquran jeeki xasida bari na fi xasida yi moom mën nga ne alquran jun tënk la rek ndax sëñ bu mag bi moom daf koo jege la déggu nit ñi mu tënkal leen lu bari ci ay xasaayit boo seetoon lépp ay jàngale yoo xam ne mu ngi ko wéer ci alquran ak sunna gën diggante boobu waaw te ñooñu liñ la jàngal bu sàcc ne woon mën duñ ko ko teg loolu du problème man de pro sama problème la xaqan gëm naa ne problème la yow ngay jàng lii wax ne loolu nga gëm te bu mbir amee doo doxal loxo la loolu muskila la sëy yi am na problème léegi parce que code de la famille bii dox ban ci lislaam bi ñu gëm te ñu ñun l'islam ñu tënk loolu indil nañu problème problème bi am na ci wàllu économie banque rabawiya yi euh, bànk yi tëdd ci riba nga xam ne yàlla da ko aaye aaye wu tar sax yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat riba nee na du ma sa fulandi mukk day dellu ginnaaw rek te ñun suñ système économique bi ci riba sukkandiku banque yi ngay gis yëpp riba la presque yu ci ëpp illaa man rahima rabbuk assurance yi yu ci ëpp système rabawiyee lay doxe lu baree bari ci jëflante yi loolu li ko waral mooy jaanibul muamala ñun dañ koo tuubalut dañoo bëgg a topp tubaab yi yamale diine ci al aqida wala ibada mais al muamala diine daf koo atte ba pare donc ñun al muamala aussi daa war a tënku ci lislaam loola nag foofu nag la muskila bi juddoo foofu ngay dégg réew jullit yi rek ngay dégg ñu am problème ak laïcité parce que jullit effectivement système bi mu gëm daa fenkoo ak laïcité ca dëgg-dëgg parce que système bi mu gëm daa ëmb lépp nit ki dama naan diine lislaam bëgg a juddoogut la la jàpp di la waajal li mu lay waajale naka la fa nga war a juddu ci ñaari way jur yi lay waaj warul leen a juddoo n'importe comment da ngeen war a sëy sëy bu dagan kon ma lay waajal bés bu juddoo ñu defal ko toqantal bu juróom-ñaari fan ya amee islam ne sëriñ bi la ba tey de génn góor lislaam islam ne tudd leen ko am nay tur yu rafet yooyu lañuy tànn bu dee dafay mat a jong ñu ne jongal leen ko ba tey lislaam la ñuy doxal bu dee daa mat a sëy ñu ne may leen ko jabar lislaam la ñu waroon a doxal xaw ma ñu ngi koy doxalam déet bu dee jigéen ñu ne may leen ko boroom kër lislaam la ñu war a doxal dama ne idéologie daan la xaw a toppe noonu waaye boo dee man de socialisme ba may nekk étudiant mës naa nekk ci parti ànd jëf man waaw boobu ay communiste la lan la jàngal ak affaire yooyu waaye dama leen daan wax ne man de li ma jaaxal nit ku dee waxu leen ci dara ab néew daal bu amul ci pexe nit ki daal dana ànd ak moom waaye saa yu ne laaj ñoom keroog lañ pare ci moom gisuma socialisme wala libéralisme wala communisme kenn ne ab néew nii lañ koy defere wala nii lañ koy donale walla nangam ak nangam amu ci islaam nag foofa la leen ma ne islaam moom dalaa topp ba nga ne laaj mu ne nii lañ koy doggalee nii lañ koy sange nii lañ koy sange nii lañ koy dencee na muy tëdd sax da koo wax bu dee góor ak buy jigéen nii lay tëdd ca pax ma nii ngeen koy jullee nii lañu koy suule buñ paree continuer bi ko ñaanal ana lam fa bàyyi woon ñu ne mi ngi nii yàlla ne may séddale boroom xam-xam yii boo leen laajoon ilmul faraid eh, lu ñu mokkal la ñu ne ah séddale bi kat waa ji du la la neex du ne rek man dama am ñett soxna euh, faati mber yi la sama xel gënoon a jublu jël naa li ëpp ci alal ji jox naa ko ko ñu ne déedéet alal ji moomoo ko jullit nga alal ji yàllaa ko moom dara ko dénkoon rek comme faatu nga nangu na alalam moo koy séddalewaat sëriñ bi kaay lu yàlla wax ci alquran yaa dem leen sóoratu naas eh, eh, nisa ñu jàng aaya yi yàlla wax ci ndono ñu ne ah lii la yàlla wax góor lii jigéen nii dem nañ tey ba ci réewam l'islam Tunisie bu yàggut assemblée as-sulta tashri'iyya wate ne ab loi ne la alquran waxoon ne góor ñaar jigéen benn soppi nañ ko fu góor amatee benn jigéen am fa benn parce que ñoom parité la ñuy doxal fépp nee nañ xam nga histoire a ngi ñëw béjoo mi ngi ñëw ndax dafa am ku dugg ci wàllu jàmbur ndax ndeke liñ jox politique boo ñëwee ci diine lislaam lislaam ko moom bu doon ci diine chrétien yële ñoom mën naa dem parce que ñoom seen jàngin yi amatuñuy mbiri ndono amatuñ mbiru séddale mbiru sëy sax daanaka formalité la pour ñoom mais lislaam demewut noonu lislaam diine ju bàyyiwut nit ki fenn bàyyiwu ko lenn dafa jël léppam ah diine jooju nag boo ko yoree ba pare xaajaat ab cër ne dama koy jox politique nitu àddina ki foofu histoire am na fa histoire am na fa réewu lislaam bu daal amut réewu lislaam bu daal amut tey yépp a ngi yëngatu parce que système yi ñoo dëppoowul ak dundinu nit ñi Iran de ci njiit tànn lañ bokk ay chia lañ ne waaye ñoom dañoo amal wilaayatul faqih dañu ne ñun kat diini ji ñu bokk day diini ji doy waar ndax daaru musi gi boo fi attee lu sëñ bi àndu du dem kon nag pouvoir bi ñuy tëral daaru musi te nguur gi di ko yore pouvoir boobu sëriñ bi da cee war a am cër nañ def lu mel ni Sénat dénk ko sëriñ si te loolu mën naa nekk de ay sëriñ rek a fay nekk nga xam ne buñ ñu bu assemblée atteetee dara ca député député yi ku nekk nga fa ñu ne ah balaa atte bee kat dañ koy jaarale Sénat sëriñ sa càmbar ko Iran noonu wilaayatu boo demee am na fuqaha yi fañ ne président de la république sañ te doxal dara te yóbbuwuñ ko foofa ñooñu càmbar ko. parce que ñoom dañoo théoriser lislaam ban jàngaatee l'islam dañ na système démocratie bi ñu toit yi indi dafa des ndax jëloon en compte islam mais ñun démocratie bi mën nañ koo dëppaleeg l'islam dañuy jël li ci manqué ñu dugal ko ci léegi suñ réew nañ defar trois pouvoirs yi defar assemblée waaye na am sénat ci kaw boo xam ne Serigne Sa fay ne bu àtte buñ defarati ci réew mi day jaar ci Serigne Sa ñu càmbar ko ñoom ci seen i téere ñoom lislaam rek leen yitteel ah kay rijaalu diin am na parce que Sénégal gii dama naan Sénégal jàngale fi nit ndax rijaalu diin am na kenn du ko werante ndax fii dafa am nit ñoo xam ne ak may la ci Sénégal dañoo jël seen lépp jox ko yàlla lépp seen lépp yàlla la loolu Sénégal daf koo jagoo am nit ñoo xam ne yàllaa leen tasxiir ñu jël seen lépp jox ko yàlla mbiri mbaram mbir yeneen yi nit yi yitte ñoom lépp lu génn yàlla rek loolu soxalatul soxalatu leen kon ñooñu rijaalu diine la ñooñu nag effectivement dama koy warax toujours dama ne su système politique bii li manqué mooy benneel pouvoir bu nekk bu féete kaw pouvoir yi fi nekk yépp bu sëriñ si doon war a àddoo mbir yi di càmbar itam dogal yi est-ce que lii ñu dogal ànd na ak diine waaw xam ngeen ne Sénégal njaaloo dagan na fi ah ci loi yi réew mi parce que buñ jàppee jigéen guddi muy dox dan naan ko am sa carte de santé carte de santé rek lan la laaj boo ko yoree mooy demal tu es en règle tu es en règle boo ko déggee mooy dëppoo nga ak yoon subhanallah te loolu député yee ko wote te député ñun ñi ñoo leen fal de bu ñu kenn yaakaar ne mucc nga ci bu ñu ko jiiñ député yi toog rek de ñun ñii ñoo leen fal donc suñ masuuliya mi ngi ci biir waaw loolu nag ñun fu ñu koy laye ëllëg man de dama naan man de bu ma doon tànn tey nekk ca jamonoy colonisation laay tànn ndax bu boobaa da nga amu lay ñun kat dañ nootoon suñu borom kun naa mustadafin yàlla sax tontu na bu ëllëgee alam takun ardullahi waasiatan fatuhaajiru fiha sunu borom kenn amul lay ca moom waaye looloo tane ñun kat daña dafa amoon ñu ñu ëpp doole dikk noor ñu sañ ñoo bañ waaye ñun ñu ne ñoo moom suñu bopp depuis 1960 ba tey ne 95 pour cent ay jullit lañu war a tëral sunuy loi daganal njaalo daganal riba loterie nationale daganal leneen ak leneen bu jàppeeb sàcc attee ko ni maami tubaab ya wax ne moom lañuy ñuy sàcc ak lépp nag tey bi nit ñi demee ba am insécurité ñi ngi naan maa ngi dégg ay nit naan dañoo war a delloosi ku rey ñu rey la <laughs> man ma lànkoon man dama bañoon am mu jaaxal gaa yu bari ñu naan wax Bamba yow buñ waxee ngay woote l'islam te contre peine de mort maa ne waaw parce que islam da ngay jël léppam wala nga bàyyi ko man d'accord ma nga dem jël peine de mort ab liñ tudde l'islam dugal ko ci ay loi laïque yoo xam ne parce que l'islam balaa muy attey rey day yar d'abord artu moytuloo sàmmab société xam nga société boo xam ne dafa jaar ci yoon jigéen mel na war a mel solu na war a solu yem fa mu war a yem góor mel na war a mel jaar fa mu war a jaar société booba ku fa sàcc da nga dib saay-saay société booba ku fa def yenn yi da nga dib kàccoon bu boobaa jaadu na mais bu bu bi melee ni fii xam ne jigéen ji daanaka subhanallah bu soloo génn lépp nga ca biti góor gi naka naka noonu alxalwa aayetun ko bu leen neexee jaxasoo nga bëgg ne foofa da nga fay doxal penu lislaam bon nga yàq tooñ lislaam di parce que da nga rey ñépp ñu ne lislaam dafa soxar fekk fa lislaam yare moom nga yarut yaroo yarab lislaam ba pare bëgg a att atab lislaam loolu laa lànk man moo tax ma ne man de ànduba ci peine de mort ci senegal gii tey waaye bu noonu nan jël charia àttee ko ànd naa ci cent pour cent sañu ma sax a werante ndax ab jullit la waaye nag nan ci seppi lenn bàyyi la ca des loolu moom musuma cee ànd te jàpp naa ne maanduwut jaaduwut réew yi ko testé woon yépp dañoo échec parce que àndul yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax naa ne islaam boroom xam-xam yee koy xaaj ci ñetti xaaj aqidatun ibadatun wa muamalatun am na hadis bu ñuy askane ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ad diinu al muamala diine bu ma ko doon tënk waxut ne al aqida ak ne aqida réye ci diine xam nga di diine léppam pas-pas la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yi jeex ibaada nim réye julli koor azka aj makka yeneen ak yeneen waxut ne addiin wa aqiida waxut ne addiin wa ibaada waaye addiinu al muamala diine bu ma ko doon melal dama naan mooy jëflante gi xew ci diggante nit ñi ndekete ñun Sénégal bu ne jullit leen balaa muy wér ñuy doxal doxalinu jullit ku génn ci sunu mbedd gis diine ca bedd ma ku dox nga ne kii jullit la ku solu nga ne kii jullit la ku jëflante nga ne ah kii de àqan ab jullit la ku wax nga xam ne kii jullit buy wax la waaye bu loola lépp amut jàkka yi fees ku nekk naan eh, ku nekk yi zikar foo toll taxul diine taxawagum de diine day soppi nit diine dafa war a jël nit ki suub ko sibghatallaahi wa man ahsanu min allahi sibgha yàlla nee na ak cuub laa yore boo duggee ci sa mbir mi dama war a sub ba duutoo niroo ku du tëb jullit buñ la gisee sa lépp daa war a wuuteeg ki du jullit moo tax sëñ bu mag bi yàlla nañu ko yàlla fayal dama naan ndax euh, nitu diine war naa politik walla déet sëñ bi tontu na ci ci jëf xam nga ne ku sañ ci dëkk bu mel ni tuubaa Touba rek lay tàmbalee ndax mooy ndey ji mën naa tudd yeneen dëkk fii ñu nekk ci la bokk euh, ak ni Sénégal yàqoo tey mais dama naan ku dem Touba xam lislaam danga xool ne fii day malaamexu lislaam foo xool danga nga ko gis da nga ko gis te nañ fonke jàkka ja jumaa ja nam dominé la fa nekk lépp di tabax ak kër nga gis ne la fa gën a fés mooy néegab yàlla ba nga gis daaray kaamil ja ca nekk ak nga xool mbedd yi xool nit ñi xool doxalin wa xam ni kii déggoon na wax ji cuub na nit ñi cuub ak lislaam loolu lislaam cuub xam ne ku la gis xàmmee la waaye jullit boo xam ne buy dox ne ànd ak ku dut ab leen a xàmmee ku ca jullit bi loolu des na donc cuub googu moo ñu manqué Euh, dama ne sëñ bi loolu xam naa ci laa jëme ci jeexalu tudd diine lislaam tontu bu mujj bi ab tontu bu gàtt laay def euh, boo jëlee boo gisee mu ci ab dëkk Touba ne nii la dëkk bi war a tëdde tubaab bi sax jañ mënoy colonisation sañu dugal fa loo xam mooy rocci na nit ñi ànd ak moom gëm lim gëm ne kaay leen fii ñu dund lii ñu bëgg dund parce que kat ñee la nuy dund fee àndul ak ñun ñii li nuy dund fii kon nag nan ber sunuy dëkk te Sénégal nag dama naan euh, bi jazakumullah bi élection yi jublu si dafa am ñu woo fële ca booru Saalum may conférence ay arabisants nee nañ ñu ne ndax am na ñun cër léegi ci réew mi moo doonoon thème ndax arabisants wala ku dib sëriñ am na cër léegi ci réew mi maay leen ñun de musiba daal nañu ba may tàmbali maay leen bu njëboo jóg dem jarut ñuy waxtaan musiba daal nañu ba pare ñu ne ah maay leen réew moo xam ne boo waroon dëkk ya du tudd Touba du ma tudd Daaru Musti du ma tudd yeneen dëkk waaye demal fa gën a sore dëkk boo gis ku ko sanc ab sëriñ lan lay wax man de ngalandu wër naa Sénégal ba mu jeex région yëpp dem naa fa gisuma dëkk bu ngalandu sanc Senghor gisuma dëkk bu mës a sanc Lamine Gueye gisuma dëkk bu mës a sanc eh, Ablaye Wade gisuma dëkk bu mës sañc sanc Macky Sall mi fi tekk tey gisuma benn dëkk bu mu sanc boo wanoon Sénégal ba mu jeex yépp dëkk yi ay sëriñ ko sanc ma ne waaw yore moo xam ne ñi nga doon ñoo sañc dëkk ba nga dem ba bés ngay laaj sa bopp ndax am nañ cër ci réew mi yéen kat du kenn yéen la walaw anna ahlal ilmi saanuuhu saanahum boroom waykat ba moo ne woon ñooñ xam-xam bu ñu bu ñu wegoon xam-xam xam-xam leen waaye ñoo wegati xam-xam xam teg leen fu dul seen place euh, lu ñuy asar bu ñuy askane la ci Seyduna Omar moo ne nahnu qawmun a'azzana allahu bil islam ñun aw nit lañu woo xam ne yàlla ci lislaam ñu terale wa mahma talabna al izzata xaarijahu adallana allah keroog nag bu nu fa bàyyee lislaam foog ne lële fële fa la teraanga ja nekk nee na keroog la ñuy torox ba faw nag keroog lañ toroxal suñu bopp yàlla toroxal na kon nitu diine bu ñuy laaj ndax war naa politique am déet dama naan anga kay ndax man de du gëm yàlla ba pare bayee kenn muy di ma doxalal sama àdduna ndax boo ko defee da nga tooñ sa borom te doo ko yëg ndax bu jëlee àtte sab sëy àtte sa ko àtte lépp àtte sam njaay àtte sam njën àtte sam ndox loo deseeti sa lislaam dana matati moo tax ma yaakaar ne politique bii baaxul dëgg la man ànd naa ci loolu des ko war a tuubal waaye nag waa diine yi ñoo ko war a tuubal lu tere ñu def ni waa Iran def man jàpp naa ne mën naa am dañuy créer ay du Sénat ñaata yoon lañ ko fi amal ci Sénégal soppiwaat ko tey ñi ngi créer haut conseil de kii mais xalaatun benn yoon ci institution yi ne sëriñ si am nañ place loolu moo des Sénégal revendication boobu la nit ñi yëkkateegul Sénégal te moo fi war a am man damaa jàpp ne institution yi ñu tëral ba féete kaw sëriñ see fa waroon a toog nga xam ne lépp luy doxati ci réew mi balaa ñu koy wéel ci loi ñoom ñoo koy valider. ne lii dëppoo na ak li réew mi gëm bu àndul ak loola ñu lànk te bu lànkee du dem Amérique daa am congrès boo xam ne ñaari mag ya lañ fay teg lu ñu lu ñu mën a àtte feneen fu mu mën a doon dañ koy yóbbu congrès ba président bi sax bu bëggee dara Trump li muy dof-dof da koy yóbbu congrès bu ñu lànkee du mën a dem donc Sénégal moo tax ma yaakaar ne démocratie ah kay ubbil nañu ay bunt yoo xam ne yaakaar naa ne bu ci nit ñi jaaree. loolu nag istihaad la sama istihaad la istihaad moom atte bi mooy man ngaa juum man ngaa eh, jaar yoon sama istihaad mooy ah kay bunt yi démocratie ubbi jullit yi dañ ko war a këf waaye buñ ko këfee xam ne lii fi nekk rek doyut man de kenn musumaa dégg danaay politique de waaye kenn musumaa dégg man ab libéral la nanguwuma ko ba may ànd ak Ablaye Wade musumaa nangu ne ab libéral la parce que mënatumaa nekk ab libéral ab jullit laa gëmuma libéralisme islam laa tey jii sax élection yi Macky Sall laa àndal waaye kenn du ma dégg ma ne ab libéral la du ma nekk ab libéral du ma nekk ab socialiste du ma nekk ab communiste ndax ab jullit laa xas nekk ba pare te mënuma koo booleeg leneen te jullit a ëpp loo mën a doon te lii ñu nekkat jàpp naa ne lu manqué la institution yi doyut ah jullit yi nag ñoo war a xam liñ bëgg waaye ñun euh, sëñ bi maa ngi jégalu waxtu yi jeex na foofu laay tëje ñun ñoo tooñ suñu bopp bu élection jotee. lu nekk danañ ko laaj candidat yi ba mu des lu jëm ci suñ diine suñ diine daa mel ni yitteelul danañ laaj yi route danañ laaj lii danañ laaj yi poste danañ laaj ku nekk daal la la soxal waaye kenn du laaj lu jëm ci diine loolu nag foofu laa yaakaar ne fa la nit diine yi war a àddoo ñoom ñoo war a taxaw imposer ci Sénégal laa wax parce que looloo jaadu kenn waratu fee doxal lenn lu diine amut a kàddu maa ngi jéggalu ci guddal gi wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi irrahmani irrahim bismillahi irrahmani irrahim jërëjëf euh, Serigne nga ñu baax tey te ñu jàngate ci ay bind yu bëree bëri xam naa tamit nga am ay def yoo xamante ne teg nga ko ci kanam kilifay diine yi xamaa ne ñoom ñu war ko bàyyi xel war a xool tamit naka lañ ci war a doxe te mooy loo xamante ne lu am solo la lu soxal jullit ñëpp la tamit teg ci kon xam naa ne ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman dañu ñaan yàlla fay la gën jaa fay ndax kenn ku nekk xam na ne jamono ji xat na yitte yi bari na waaye nag lii biñ la ko waxee li ngay xat-xat ak li ngay sori sori da bàyyi yitte yëpp ñëw ànd ak ñun jotaay bii nii kon nag li nga ci séentu ba tax nga sacrifié wu loolu yàlla na ko yàlla àggale fu kawe sa njott xamaa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne euh, suba incha allah ci ajuma ji docteur docteur Ousmane Gueye incha allah lañuy ñuy fas yéene dalal ci alwiqaayatu xayru min al te mooy fagaru moo gën faju xamaa ne ñu jéggulu mbokk yi ci laaj yi nga xamante ne aju woon na ci thème bi bari woon na trop ndax xam naa ne li mu doon wax nii lu soxal nit ñi la waxtaan wi tamit ñu déglu ko bàyyi ko xel bu baax ba tax na laaj yi bari woon na lool waaye nag waxtu wi moo ñu xaw a jot xam naa ne incha allah ñu jégalu ci lool rek ma du ñàkk yenn ci laaj yi incha allah du ñàkk ñu invité meek bokk su ko defee mu ñëw fii tontu ci laaj yi wala ñu jox ko mu tontu ci incha allah fàttali rek ne euh, kon suba ci àjjuma ji. bismillahir rahmanir rahim lañu